أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آه آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما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 ñu ngi woon ba tey ci kitaabul hajj bol jaami as-sahih ba amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwan al-bari ci suñu bi weesu ñu ngi doon yeggale ci baabu zabh qabla al-halq bunt bi wax ci rendi laata ñuy watu ñu gisoon ci jeexitalu bunt boobu hadiisu sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la tawaaf kaaba gi daal Euh, daw diggante Safa ak Marwa mu nekk mu ne summa ataytu imra'atan min nisaa'i bani qaysin fa falat si summa ahlaltu bil hajj bi nga xamante ne mu ne kon moom mooy ki nga xam ne moom moo mu daal di dem ci benn jigéen boo xam ne ci waa banu qays la maanaam mbokk bu jigéen la ci moom moom moo ko watal bopp bi mu daal di nag dem euh, euh, mu dem ci daldi di armalaat armaaluk hajj gi naka noonu gisoon nañ ci baabu Euh, euh, man labbada euh, ginna waaw ginnaaw ga waaw maanaam gisoon nañ tamit baabu man labbada ra'sahu indal ihram wa halaq buntu ki nga xamante ne moom mooy ki diw bopp bi maanaam diw ko lu mel ni daakaande naka noonu mu daal di watu gisoon ci tamit hadith soxna Hafsa radiyallahu anha bi mu laajee yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu taxoon ba nit ñi ñoom ñu daal di ginnaaw ba ñu umra wooye te yow nga daal di te simmeekuwuloo ci ci sa umra mu ne inni yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne inni labbattu ra'si wa qallattu hadiyi fala ahillu hatta anhar man day dama euh, diwoon sama bopp bi euh, naka noonu dama euh, yeewoon sama gëléem maanaam dama ko dama ko defoon taqlid yeew ci baat bi sama hadiyu kon nag du ma simmeeku mbete ma daa di euh, wat maanaam ma daa di euh, du ma euh, simmeeku mbete ma daa di ma daa di ginnaaw gisoon nañ tamit baabul xalq wa taqsir inda al buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci wat ak wàññi faf simmeeku bi bi nga xam ne loolu gisoon nañ ci hadith sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhum mu ne xalaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatihi sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma daan na wax naan eh, yenente bi def sallallahu alayhi wa sallam dafa watu ci ajam naka noonu gisoon maam te lu yenente bi def sallallahu alayhi wa sallam moo gën lu mu deful beneen bi ci def mooy bi mu naan allahumma arham eh, allahumma arhamil muhalliqiina bi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon wax ba tey naan allahu yow buur yàlla mu ci turi rafet yéegi may lay yéegati koy yëm rëmal ñi nga xam ne ñoom ñooy almuhalliqiina ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ñu ne ko wal muqassirina ya rasulallah ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, wàññi seen karaw yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamante ne wax na ko ñetti yoon te ñeenteel ba ci la waxee wal muqassirina naka noonu gis nañ hadith sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu boo xam ne moom allahumma ighfir lil muhalliqina la wax moom it ca ñetteel ba la ko waxee doog a wax wal muqassirina muy buur yàlla yow buur yàlla mi turi rafet yi ma lu yëkkatu yàlla nga jéggal ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi watu naka noonu gisoon nañu hadith sayyidina Abdullahi ibn Umar bi radiyallahu anhuma mu ne xalaqa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ifatun min ashaabihi wa qassara ba'duhum mu ne e, yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam watu moom ak kuréel ci ànd àndandoom yi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum waaye am na lenn ci ñoom radiyallahu anhum ñoo xamante ne ñoom dañoo e, wàññi dañoo wàññi seen karaw naka noonu gisoon nañ xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhuma bu mu jëlee ci sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ah, sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma mu ne qassartu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi Mishqas maanaam wat naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ak ah, maanaam Mishqas muy benn xeetu ah, paaka wala lamset bu bu ñëw te Euh, bu gudd maanaam mooy xeetu paaka bu gudd lamset bu gudd naka noonu gisoon nañ ci baabu taxfiirul mutamatti' ba'dal umra maanaam wàññi gi nga xamante ne moom la mutamatti' bi ci def tamattu di wàññi ginnaaw ba mu umrawee ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma min naan lamma qadima an-nabi sallallahu alayhi wa sallam makkata amara ashaabahu an yatuufu bil bayti wa bis safa wal marwa thumma yahillu wa yahliqu aw yuqassiru mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee Makka dafa diggal sahaaba mi radiyallahu anhum ñu tawaaf kaaba gi naka noonu ñu baagante diggante Safa ak Marwa topp ñu daal di simmeeku ñu daal di watu wala bokk ñu daal di wàññi seen karaw yi euh, naka noonu gisoon nañ ci baabu ziyaarati yawm an-nahr bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci wàllu ziyaara maanaam mooy euh, tawaafu ziyaara comme ñu ko gisoon dañ koy wax tawaaful hajji tawaafu ziyaara mi Euh, ak tawaaful ifaada muy ñeenti tur yooyu nga xamante ne moom la amee euh, euh, ñu gisoon ci mu ne Abu Zubayr wax naan jële ci Seydina Aisha ak Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum ne axara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ziyarata ila al-layl ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa yéexee ziyaara maanaam moom mooy tawaafu ziyaarati ba ci guddi gi waaye loolu comme niñ ko gise woon maanaam mooy dafa am ci benn ci bés yi bu mu ko defoon waaye mu euh, ne tudd nañ jël nañ nag ci Abu Hassan mu jël ci Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne nan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kaana yazuru al-bayt ayyaama minan ne Yonent bi sallallahu alayhi daan na euh, dem di def tawaaf di ziyaare Kaaba gi maanaam bis yi nga xam ne moom mooy bisu minan kon muy euh, ñetti fan jàpp ñeenti fan yoo xamante ne daf daan dem di ziyaara naka noonu gisoon nañ ci hadiisu Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhuma bi nga xam ne moom nee na euh, moom euh, bi mu tawaafee benn tawaaf mu daal di noppalu ah, ci diggu bëccëg gi euh, moom mu te loolu bis mu ne bis boobu bisu tabaski la woon te naka noonu gisa nañ ci xadis sax na Aysa bi ummul mu'miniina taala anha bi nga xamante ne moom dafa gis ne soxna Safiya radiyallahu anha dafa dafa gisoon mbërëgam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna Aysa radiyallahu anha bi ko yëgal na ko dafa gis mbërëgam mu ne ko naa hiya ndax def ñu fii tee qaalu ya rasulallah afadat yawma nahr ne ko a yoon ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa sallam moom de def na tawaaful ifaada bisu tabaski mu ne ko nag uxruju maanaam génn leen léegi na nañ dem kon maanaam loolu daf doon wax ne tawaaful ifaada moom mooy li war waaye tawaaful wadaa maanaam tawaful ifaada mën na la fi téye waaye tawaful wadaa moom du la fi téye tawaful ifaada da la fi téye ba at bi ci tegu maanaam mooy mën nga koo def tey soo ko defee tey maanaam li gën mooy nga def ko ci ayyaamul euh, tashriq su fekkente ne loolu moom mooy bis yi ñu ko tànn su fekkente ne nag defoo ko ba ayyaamul tashriq romb maanaam fii ba at bi di dellu ci baax na maanaam ba at bi di baax na waaye li gën moom mooy nga def ko période boobu jamono jooju noonu gisoon nañ ne baabun iza rama ba'dama amsa aw xalaqa qabla an yasbaha nasiyan aw jahila buntu ki nga xamante buntu euh, ki nga xamante ne su fàttee su su su sànnee bopp ginnaaw bi goon jotee ginnaaw ba ngo ginnaaw ngoon wala mu daal di watu lu jiitu muy ren di fekk dafa fàtte wala dafa réere kooku gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bi nga xamante ne dafa wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wax nañ ko mu ne qiila lahu fi dhabh wal halq wal ramy wa taqlim a takhil fa qaala al ahraja maanaam laaj nañ ko ci mbiru wax nañ ko ci mbiru euh, wat ci mbiru rendi ak wat ak sànni jamra ak jiital ak yéexi mu ne dara ayu ci ayul gisoon nañ maanaam xadis boobu tamit yaatal bi nga xamante ne moom la ko yaatal ne dañ koo laaj moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam bisub tabaski ci Minan mm-hmm. nee na ñu koy laaj kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yus'alu yawma bi Minan fa yaqulu la haraja maanaam euh, dañ dañ ko la laaj ci Minan moom yenente bi sallallahu alayhi mu naan dara mu daat ko mu ne fa sa'alahu rajulun fa qaala xalaqtu qabla an asbah qaala asbah wala haraj wa qaala wa ramaytu ba'dama amsaytu fa qaala la xaraj maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye ñëw ca bisub tabaski ca mi ne ko ah waaw man day e, dama mu ne dama dama dama watu laataa may rendi mu ne ko rendil te aayul e, naka noonu mu ne ko man day dama sànni jamra ginnaaw ngoon gi laa sànni jamra mu ne ko aayul gisoon léegi nag ñu daal di war a gis baabul futya ala dabbati indal jamra léegi lii nag moom mooy kon ci euh, waxtaan gi nga xamante ne léegi li ci teg maanaam bunt yi nga xam ne ci lañ jëm nii moom mooy bunt yi nga xamante ne dañuy waxtaanee ci lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu xutba ak di joxe fatwa ak di leeral ndax gisoon nañ bis yi nga xamante ne moom mooy bis yi yi xutba yi am maanaam bisu tar tarwiya ay yawmu tarwiya maanaam imaam bi day xutba naka muy juróom ñetteelu fan bi naka noonu Arafat bi naka noonu bu demee Musdalifa tamit day day day ubbee nit ñi naka noonu euh, bu ñu xëyee meneen bisu Tabaski gi tamit day ubbee maanaam day day def xutba benn bu ci nekk muy leeral la nit ñi li nga xamante ne moom moo aju ci seen jaamu yàlla ci at rawatina ci bis bi nga xamante ne moom la ñu nekk loolu kon moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala donte indi woon na xutba yi ci. ay arafat ak yeneen yi nga xam ne ñoom ñooy yi ko weesu ci bisub yowmu tarwiya ak yooyu yëpp waaye fii muy indiwaat xutba bii nga xamante ne tamit moom la ñuy def ci euh, bis bii nga xamante ne euh, maanaam euh, moom mooy bisub tabaski ak wala boog ay yaawa fenar comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon ne fuqaha u xanafiye yi ak maliki yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne ci beneen ci ëllëg sa lañ koy def maanaam bi ñu tabaski ba ci ëllëg sa léegi mu ne qaala maanaam kon Euh, mais fii mu ne ci indal jamra maanaam fa ñuy sànnee jamra maanaam muy leeral ne ubbee gi foofa la nekk te dina leeral tamit ci yan circonstance la ko defe woon moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi mu ne qaala akhbaranaa Maalik moom daaru hijra an ibn Shihaab mooy az-Zuhri an Iisaa euh, ibnu Talhata euh, muy ibnu Ubaydullah ibnu Usmaan Abu Muhammad al-Qurashi al-Madani bokk ci ñetteelu génération bi génn àdduna centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah na ko ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waqafa dafa taxaw fii hajjatul wadaa ci bisu maanaam ci aju ah, tàggoo gi dégg nga fa ja'alu mu ñu nekk nag yas'alunahu di ko laaj fa qaala rajulun maanaam nga gis ne kon bis bi bisu Tabaski la woon yawmu nahr la maanaam ndax laajte gi nga xamante ne hadith yi Euh, Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma gis nañ ni nettali woon na ko Seydina Abdullah ibn Umar noonu radiyallahu anhum ak Seydina Abu Hurayra ak maanaam ñëpp ñuy nettali bis bi laaj yi nga xam ne moom lañ doon laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu naan laa xaraja aayul maanaam lii tamit moom la nettaliwaat nii mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon dafa taxaw maanaam ci hajjatul euh, wadaa fa jaalu ñu nekk yasaluunahu di ko laaj fa qaala rajulun am waay ju laaj naan lam ashur man day yëguma woon fa xalaqtu ma daa di rendi qabla lu jiitu an asbaxa ci may maanaam fa xalaqtu ma daal di watu bokk qabla an asbaxa lu jiitu may rende maanaam kon ñu xamee ci ne euh, lii maanaam moo tax mu daal ci indi sartu ne nga bañ a fàtte maanaam ci kaw loolu kon day dëgëral waxu lan maalikee yi rahmatullah alayhi ñoom ñi def ne waa maanaam tartib bi waajib la ndax kon fàtte ñàkk gee fàtte dootu ci doonu ci woon nekk sart su fekkente ne aayul maanaam mooy nga fàtte nga bañ a fàtte gravité bi amul ci maanaam kon loolu yëpp day dëgëral mazhabu Maliki yi ci buntu bi itam rahmatullah alayhim maanaam kon dañuy gis ne xalis yii yii nii nga xamante ne waa jumhur dañ koy layee ci ne aayul maanaam dañuy gis ne bu ñëwee ci riwaaya bi day dëgëral ne ah, lu tax mu aay maanaam kon li nga xamante ne noonu la fuqaha Maliki yi rahmatullah alayhim di eh, wax tamit ci bunt bi kon nag ñoom ñu mu ne ko kon yëguma fa xalaqtu ma daal di rend qabla an asbaha lu jiitu may euh, ma daal di watu bokk lu qabla an asbaha lu jiitu may rendi qaala mu ne ko isbah rendil wala xarajate aayul fa jaa mu daal di dikk aaxar keneen fa qaala mu ne ko lam ash'ur man di yëguma woon fa naxartu ma daal di loj qabla an armi jiitu may sànni sama jamra fa qaala mu ne ko irmi sànnil jamra léegi wala xarajate ayul Ah, fama su ila waaye laajuñu ko yawma idin bis booba an shay'in ci dara loo xam ne quddima jiitaloon nañ ko walaa uxira wala du caagin lu ñu yéexee illa lu lulul mu wax ne al defal wala xarajate ayul maanaam kon loolu bii ah, tamit day daal di nekk loo xamante ne ah, jumhur dañ koy daal di wax dañ koy daal di mën a tontuwaat ci waxu fuqaha maliki rahmatullah alayhim ne ah neew mais moom amul woon lu xew lu dul nii la lii la wax mm-hmm. kon loolu mooy tegte la ne Euh, dara waru ci te bu ci dara waroon doon na ko leeral maanaam doon na ko leeral wallahu a'lam xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwoon na xadis numéro 83 124 1737 insha allah dina ko indiwaat léegi maanaam ci xadis numéro 1737 euh, ak xadis numéro 6665 imam euh, Muslim indi na ko juróomi yoon xadis numéro 1306 imam Abu Dawud indi na ko xadis imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 916 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 3051 imam Malik indi na ko xadis numéro 1266 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 6484 6489 6800 6887 6957 ak 7032 kon ñu gis ne xadis bi wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam an-Nasa'i rahimahullahu muna qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab la haddathanaa Sa'iid ibn Yahya eh, ibn eh, Sa'iid te moom mooy eh, ibn Abaan al Abu Usmaan al Qurashi al Umawi mooy di doom ci Yahya ibn Sa'iid al Umawi rahimahullahu ta'aala maanaam bokkut ak Yahya ibn Sa'iid al Qattaan Yahya ibn Sa'iid al Ansaari Yahya ibn Sa'iid al umawi maanaam qurashi la waaye baghdadi la maanaam baghdadi la dëkkoon rahimahullahu ta'ala foofu la génne adduna ñu ngi génne adduna deux cent quarante-neuf ana ginnaaw gaddaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana abi sa'ba moom moo ñu nettale te moom mooy yahya ibn sa'id ibn aban ibn sa'id ibn al-aas ibn sa'id ibn al ibn umayya maanaam di waa banu umayya maanaam umayya ibn abd shams maanaam di eh, eh, ibn abd manaf maanaam di foofu lañ bokkee ak yenente bi ñoom sallallahu alayhi wasallam seen mbokk mooy waawaaw ñoom waa kër Seyd ñoom Abu Seydina Abu Sufyan ñoom Seydina Usman ah, radiyallahu anhum ajma'in euh, moom euh, kon Abu Ayyub moom mooy daqantalam al-Qurashi al-Umawi rahimahullahu ta'ala nekkoon Kufi ginnaaw ga mu nekk tamit euh, Baghdadi yi comme nga xam ne noonu lañ ko gisee mi ngi génn tamit ci Baghdad comme doom ji gën a àdduna cent quatorzième année génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw ga daa Yonent bi sallallahu ci juróom-ñeenteelu génération bi mu ne qaala haddathana ibnu Jurayj te moom mooy Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Jurayj mu ne qaala haddathana Zuhri mooy imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab an Isa ibn Talha gisoon nañ ko léegi an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala uh, anhu anhuma mu ne haddathahu moo ko nettale annahu nako moom shahida fekke na an-nabiy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu muy xutba yawman nahr bi sub tabaski gis nga maanaam lii kon day leeral ne mbir mi bisub tabaski la woon mm-hmm. ah te xutba bi kon bisub tabaski la fa qaama mu daal di taxaw ilayhi cëm ci moom rajulun benn waaye fa qaala mu ne ko kuntu man de ahsibu damaa foogoon an nag ne kaza nangam qabla kaza mu jiitu nangam mm-hmm. maanaam kon yëguma bi xam nañ lan lay tekk mooy ne damaa foogoon ne nangam mu jiitu nangam summa topp na qaama mu daal di taxaw aaxar keneen fa qaala mu ne kuntu damaa foogoon ne ba ahsibu damaa kuntu ahsibu damaa foogoon ne an na nekk ha kaza nangam qabla kaza mu jiitu nangam euh, euh, euh, ko kon maanaam lu wax xalaqtu dama watu qabla an an xaral lu jiitu may rendi may loj kenn ki ne naxa ba pare naxartu dama reet loj an armiya lu jiitu may sànni jamra wa ashbahu zalik ak yu noonu maanaam kon yi nga xamante ne mooy wéy damaa tawaaf ba pare doog a sànni jamra damaa taw maanaam yooyu yëpp ñu wax loolu maanaam ordre bii nga xamante ne noonu la waroon a demee ñoom defewuñ ko noonu ndax ni mu waroon a demee mooy dañu waroon a njëkk sànni jamra rendi ginnaaw ga ñu watu ginnaaw ga ñu dem tawaaf ji mais ñoom nag dañoo changer ordre bi ñoom mu ne waaye fa qaala nabi yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko if'al wala xaraja defal if'al defal wala xaraja te aaju lahunna Euh, ñeel na leen kulluhun kulluhun na loolu yëpp mm-hmm. ah fa maasu ila laajuñu ko yawma izin euh, bis booba an shay'in ci dara illaa dul qaala day wax na ifal defal wala xaraja ah, mm-hmm. euh, wala xaraja te ayul maanaam def leen rek loolu yëpp baax na maanaam loolu na kulluhun na loolu yëpp baax na ah waaw def leen rek waaw moo tax luñ ko laaj rek laaj bi même même tontu bi la waaw laaj bi yëpp même laaj yu laaj yëpp même tontu bi la mooy lan mooy ifaal wala xaraj xadis euh, bi moom lañu gis léegi ne moom Bukhari indi na ko xadis numéro quatre-vingt-trois mille sept mille neuf cent vingt-quatre mille sept cent trente bi ñu gis léegi ak six mille six cent soixante-cinq te waa ashaabu kutubu sitta ñépp solo solo nañ ko mu def imaam An-Nasaa'i rahimallahu al-jamii' mu ne baabul xutbati ayaamu minan day leeral na xutba dañuy xutba mm-hmm. euh, ayaama minan maanaam euh, ne bisu yi nga xamante ne moom ah naam ana qaala haddathana ana jazakumullahu khairan ah, haddathana ah, Ishaq mu ibnu Ibrahim ibnu Rahawayhi ah, rahimahullahu ta'ala al-Hanzali Ishaq ibnu am gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala mu ne qaala akhbarana Yaqub ibnu Ibrahim te moom mooy Abu Yusuf al-Qurashi rahimahullahu ta'ala al-Baghdadi eh, Yaqub ibnu Euh, Ibrahim mm, di sëriñ ñoom imam Bukhari ah rahimahullahu taala waaw bi sëtu Sayyidina Abdurrahman ibn Awf la maanaam maanaam sëtu maanaam euh, euh, maanaam sëriñ ñu sëriñ ñoom imam Bukhari la waaw bi seen sëriñ ndax moom ñu ngi génn àdduna deux cent huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanam moom ñu ngi génn àdduna deux cent cinquante-sept voilà kii Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf voilà Abu Yusuf boobu maanaam eh, yaqub Abu Yusuf al-Qurashi az-Zuhri rahimahullahu ta'ala awfi eh, rahimahullahu ta'ala na wa Banu Zuhra la ah? wa Banu Zuhra la muy wa az-Zuhri eh, ta'ala di waa Madina madaniyul asl waa Madina la cosaano rahimahullahu ta'ala waaye Baghdadi la rahimahullahu ta'ala kon ñu ngi génn adduna ci deux cent huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu juróom-ñeenteelu génération mu ne qaala haddathana Abi te mooy Ibrahim ibn Sa'id ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf euh, muy Abu Ishaq al-Qurashi rahimahullahu ta'ala bokk juróom-ñetteelu génération bi génn àdduna cent huitième année génn àdduna cent quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an euh, Salih muy euh, ibnu Kaysan al-Madani Abu Muhammad al-Madani ad-Dawsi muy al-Ghifari rahimahullahu ta'ala taalibu imam az-Zuhri bi rahimahullah an ibn Shihab muy az-Zuhri Muhammad ibn Muslim Euh, ibnu euh, Shihab az-Zuhri moom euh, nga gis ne ke cent trente ginnaaw cent trentième année la génn àdduna te moom moo magoon Zuhri bu lu bëri mm. Saalih ibn Kaysaan mm. moo magoon Zuhri waaye moom Zuhri moo ko njëkk génn àdduna cent vingt-cinquième année mm. ah, voilà maanaam mu solo lu bëri bëri ci az-Zuhri rahimahullah ta'ala mu ne qaala haddathanii Iisaa ibn Talha ibn Ubaydullah annahu sami'a dégg na Abdullah ibn Amr Anas radiyallahu ta'ala anhu maanaam kon mu an ana yi nga xamante ne moom lañ dégg fii yëpp da gis ne xadis bi maam bii gën na ko jokkale ci maanaam ci leeral ne ay eh, dégg dégg la eh, radiyallahu anhu maanaam qaala mu ne waqafa taxaw na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ala naaqatihi ci kaw naagaam voilà fii dafa gën a leeral maanaam kon naaga maanaam naka la yent bi xutba mooy lan mooy ci kaw naaga bi la yéeg mooy gëléem bu jigéen maanaam moom moom lañ naan naaga moom ci kawam la yéeg taxaw si maanaam ci la doon xutba kon lool tamit day wane ne dañuy xutba ci mën naf naa xutba kaw mhm. ah, naaga mhm. hmm? dégg nga kon euh, radiyallahu ta'ala anhu mu ne euh, fa zakara al xadis mu tudd xadis bi mu ne taabaahu topp na ko euh, maanaam moom moom Salih ibn Kaysan Ma'mar mu ibnu Rashid al-Hadani an az mu jële ko ci moom az-Zuhri rahimahullah maanaam indi maanaam càllale gi dafa bëri na maanaam kon xadis bi bëri na càll ay càllale yu dëgër maanaam yoo xamante ne maanaam kon ma Ma'mar ibnu Rashid euh, solo na ko moom ak Salih euh, ibnu Kaysan euh, ak imam ibnu Jurayj maanaam ñoom ñi ñëpp solo nañ ko ci moom az-Zuhri moom Zuhri mu jël ko ci Isa ibnu Talha mu jël ko naa na Abdullah ibn Amr ibn as naka noonu imam Malik tam solo na ko maanaam kon ñeenta ngoog ñoo xamante ne solo nañ ko te ñooñu ñëpp ay doj lañ Ah, ah, rahimallahu jami' kon ah, hadith bi waaw gisoon nañ eh, eh, mu gisoon nañ ko léegi tamit ci càllale gi waa ashaabu kutubu sitta ñu ñépp solo nañ ko moom des imam an-Nasa'i rahimallahu jami' mu ne baabul xutbati ayyaama minan baabu bunte gi ne al xutba day wara day leeral xutba bi nga xamante ne moom la ñuy xutba ay ayyaama minan bis bi nga xamante ne moom mooy euh, bisu minan te mu bisu minan ñeenti fan la mooy bisu ki ak ñetti fan yi ci tegu mm-hmm. maanaam benn bu nekk ci bis yooyu maanaam di ci def ci xutba dafa nekk loo xamante ne euh, sunna la comme ni nga xamante ne noonu lañ koy euh, gisee wala boog benn ci bis yi nga def ci xutba maanaam ngir leeralal nit ñi seen yenn ñetti fan yi ni nga xamante ne noonu maam yeneen ñeenti fan yi maam yenn ñetti fan yi ci tegu nan lañ war a doxalee dañ leen di tuddee tamit ayyaamu tashriq mm-hmm. Ah, dégg nga mu ne kon ah, qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab lay haddasanaa Ali ibn Abdullah mooy ibn al Madini an qaala haddasanii ah, Yahya ibn Sa'id moom mooy ibn Farrukh al Qattaan an Fudayl ibn Ghazwan mooy ibn Jarir ad-Dabbi Abul Fudayl ad-Dabbi al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom an ek qaala haddathana Ikrima muy mawla ibn Abbas an ibn Abbas ibn Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xataba xutbana an-naasa nit ñi yawma an-nahr bi sub Tabaski fa qaala mu daal di wax ne yaa ayyuhan naas ay yéen nit ñi ayyu yawmin ana ban muy bis haaza bi maanaam loolu ma ne xutba sartuluñ ci maanaam kii wax di wax moom kese maanaam léeg-léeg laaj ak tontu mën na ci am Ah léeg-léeg it bu fekkente ne am na lu ñu mën a laaj kii xutba tamit ñu laaj ko ko te loolu xattaa ci biir ajjuma maanaam bu fekkente ne am na ku am lu muy laaj ci biir li nga xamante ne moom la imaam bi nekk wax moom mën na ko koo laaj waaye li ñu bañ rek moom mooy jóg rek ngir wax wax rek maanaam ngir wax ak bari wax noonu rek déedéet waaye di diglu imaam bi li muy wax waaye bu fekkente ne dafa am loo koy laaj nga nga laaj ko ko loolu nag sunna la boo xamante ne amatul maanaam dafa raaf maanaam képp ku ko def dañuy jàpp ne da ngay ñàkk teggil li nga def baaxul na def nga nangam ak nangam te loolu mën naa ne euh, comme niñ ko gisoon biñ tollee ci kitaabu jumaa gisoon nañ ko euh, bi nga xamante ne moom la wax ne kon bis bi bis bi ban la xaalu ñu ne ko yow mun xaraamun bis bu ñu ormal la xaala mu ne fa ayu baladin ana ban la ban ban dëkk lañ nekk haza bii nii dëkk bii ñu nekk xaalu ñu ne ko baladun dëkk boo xam ne xaraamun bu ñu xormal la qaala mu ne fa ayu shahrin ana ban weer hada la ñu nekk maanaam ban weer qaalu ñu ne ko shahrun ba weer woo xam te ne xaraamun bu ñu ormal la qaala mu ne fa inna li wér bu wër mooy dimaakum seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi wa a'raadakum ak seen der yi maanaam der bi tek réputation maanaam der boobu alaykum ci yéen ñëpp xaraamun daf xaraam maanaam mooy ab julit amul ah, amul maanaam benn ak benn droit ci euh, di tuur deretu moroomu julitam wala bokk bi Euh, soppandikoo ci alalam maanaam ci di ko jéem a nax ci alalam wala di ko soppandikoo wala di ko yàq wala di ko neenal naka noonu ci deram maanaam di teg ci deram lu ko neex parce que tout simplement maanaam jàpp na ne garaawul bu ko neexee nangam déedéet loolu tamit ah amul benn jullit bu am droit bi ci kooku ak kooku loo leen mën a fekk ak kooku loo mën a lu mën a nekk seen diggante loo leen xaritoo xaritoo xaritoo maanaam yow amoo droit rek ne comme sama xarit la sans waay la du ko garaawal maanaam mën naa teg ci kaw deram lu ma neex abadan Euh, naka noonu tamit c'est pas parce que da ngay ne noonoo maanaam dafa am lu dox seen diggante que mën ngaa teg ci dara lu la neex maanaam comme ni ko ñenn ñi di defee léegi da ngay gis groupe jullit ñi kenn ku ci nekk yaa ngi jéema a taqal moroomu sa moroomu jullit maanaam jéema teg ci kaw deram lu ko neex ak bi jëfandikoo soppandikoo ci ci làmminam lu ko neex lu la neex yow maanaam moom mooy euh, ñoom diw de lii la ñuy wax wala ñoom diw de lii la ñuy def te yow loolu yëpp dara leeru ci waaye yàq der deru ña bokk ca mbooloo moom rek moo la tax a jóg maanaam loolu tamit beneen mbir la moo xamante ne léegi jullit ñëpp dañ koy def naka noonu jullit ñi gis nga deret yi nga xamante ne moom la ñuy tuur ci deretu jullit ñi euh, bu ñu xoolee tey dinañ seetlu ne bu ñu xoolee histoire ni mu demee dinañ gis ne jullit ñi lii deretu jullit tuuru ci loxol moroomu jullitam moo ëpp li deretu jullit ñi tuuru ci loxo yéeféer yi maanaam tey bu ñu xoolee histoire ñu gis ni jullit ñu ne yaa ah jullit ñi ah, ah, xew-xew sàngam wala jamono sàngam ay nangami jullit rey nañ leen nangam nangam nangam ñu xool ñu lim ñu boole bu ñu xoolee ba histoire bi bu ñu paree dañuy seetlu benn mbir benn xaqiqa benn réalité mooy lan mooy ne jullit ñi liñ tuur bu seen deretu moroomu jullit moo ëpp li yéefir yi tuur deretu yeneen jullit ñi te loolu benn mbir mu garaaw a garaaw la boo xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam pourtant mi ngi ci mi ngi ci doon mi ngi ci doon dànk naan na na ngeen def ndànk maanaam yooyu yëpp mu bàyyi woon xel yooyu nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala war na nokk mu xam ne mbir mi nii lay demee mu bàyyi loo xel yeneen jullit ñi def leen attention amoo leen di xàqu di tuur deretu yeneen jullit ñi noonu rek comme comme noonu noonu kese naka noonu alalu jullit ñi tamit amoo leen droit rek ñëw soppandi ko alalu jullit ñi lu mu leen neexe ñëw jël ko nangu ko ci seen kat ne da ngeen doole maam da ngeen ngir da ngeen am doole ak yu mel noonu. yooyu yëpp leen xaq amoo leen droit bi naka noonu seen der yi tamit amoo leen droit bi maanaam nu mu leen neex rek ngeen soppandikoo ci ci jàpp ne garaawul euh, mu ne kon nag yëpp xaraam dafa xaraam dafa euh, maanaam ka xurmati kenn ni mu or araamee maanaam ni orma bi mu am maam yi yëpp dañoo am ay xorma yoo xam ne dafa tax ngeen jalgati leen xaraam comme ni nga xam ne bis bi kay xormati kenn orma yow mi comme seen bis haga bii bis bii ni mu orma amee orma loolu moo tax maanaam mun na leen def lu la neex ci bis bi parce que da ngeen gis ne bis bi bis bu màgg la maanaam tey jullit ñi te loolu tamit beneen mbir la boo xam ne xattaa loolu julli ñi fi mu toll jalgati nañ ko maanaam bisub dafa war a nekk bis boo xamante ne bisub jaamu yàlla la bisu fàttaliku borom subhaanahu wa ta'aala ak sant yàlla mm. waaye léegi dañ ko wëlbati def ko maanaam moo korite maanaam léegi dañ ko wëlbati def ko bis bi nga xamante ne ci la war a ubbee danse yi mm. ak fecckaay yi ak caaxaan yi war a cee def ay concert ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yëpp a ci lu leer loo xamante ne ñaari nit ñu xellu duñ ci wute si ne dañu xaram maanaam dafa am mbir moo xamante ne loolu nañ ko bàyyi xel maanaam nit ñi le fait que ñenn ñi jàpp ne garaawul wala ñenn ñi di ko waxee di ko woyofal di ko doyadal loolu di wàññiwul ci xaraamu mbir yi dara naka loolu dindiwu ko maanaam tey ak ku mën a doon buñ taxawee di wax maanaam luy wane ne euh, musique bi gars yi di def euh, garaawul tax ko dangereux wala sax xëy na sax maanaam dañuy encourager ñi koy nekkee di leen tagg ak wala yu mel noonu wala ñuy jàpp ne musique bi maanaam siiw na siiwaay boo xam ne xaraam wax xaraam man kon dina am ñu ci wax wala euh, kilifa yi dinañ ci wax dinañ ci àddu wala yu mel noonu loolu tekkiwul dara maanaam loolu le fait nit ñi bàyyi maanaam euh, joxuñu loolu doole maanaam euh, le fait nit ñi du ñu agir ci yu mel noonu gravité yooyu kenn duñ ko souligner ba ba maam def teg ci baaraam bu wane ko ni lii mooy problème bi loolu fii maanaam même bu fekkente ne loolu amul terewul mbir mi xaraam terewul mbir mi xaraam waaye tamit oh bis boobu noonu maanaam yooyu xaraam nga xam ne maanaam ñaare le simple fait que masalan mu am ay sëriñ wala ay kilifa wala ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañuy dugg ci mboolooy jul musiciens yi wala boog dañuy tagg ay musiciens wala boog dañuy rafetlu musique boobu ñuy def wala concert yooyu ñuy def wala boog sax léeg-léeg ñoom ñu ñëwal ci seen bokk wala boog ñu taxaw ci di bokk ci xew-xew bi wala ak yeneen ak yeneen loolu taxul ba ku am xel war a rafetlu musique maanaam le simple fait li ma bëgg a wax foofu mooy mbooloo mi d'accord ci ne musique baaxul maanaam maanaam mbooloo mi d'accord ci ne musique xanaa war a garaaw parce que dañoo yàgg gis ay caaxaankat ñoo xam ne sax léeg-léeg ci turu diine la ñuy woote woo maanaam nekk ci wala boog di ko daganal loolu téerewul ne maanaam loolu wanewul ne kii jàpp ne musique dafa da xaraamul moom am na xel déedéet parce que mbir la moo xamante ne képp ko am xel sa xel ñaw ñor dangaa ngaa xam da ngaa war a xam ne li baaxul parce que première fois booy dégg ab sëriñ sax bu koy buy buy wax luy jëm ci di ko daganal première réaction intérieure waxuma réaction bi ci biti mais intérieure bi ngay njëkk am mooy lan mooy est-ce que lii ma nekk di seetaan nii wala lii ma nekk di dégg est dëgg la maanaam première question question moom mooy loolu est-ce que lii ma nekk di dégg walla lii ma nekk di seetaan est-ce que xaqiiqatan lii du xew la est-ce que événement bu la boo xamante ne àdduna comme li ma am na benn ku ma ko wax ci mbokk yi ne ma euh, bi caaxaankat bu mag bi euh, demee dëkk sàngam ci dëkk jullit ni maam dëkk yi nga xam dañoo siiwee ne ay ay pôle lañ ci jullit ci ci l'islam dem fa di ba am sëriñ yoo xam ne dañ kaa teeru dégg nga di ko di wax ak di ko di di ko tagg te moom mooy caaxaankat bi gën a mag man maanaam musicien bi gën a nee na man bis boobu euh, fekk dix ans avant damaa géntoon même seen boobu mais bi ma yeewoo ci gént damaa jàppoon ni mën mënta nekk abadan seytaane rek moo may fowet dix ans après xew-xew boobu deux mille douze mu am maanaam yaa subhaanallah maanaam ko te loolu taxul maanaam li ma la bëgg a wax foofu moom mooy am xel ku am xel ku ne xam na ni baaxul maanaam bisub tabaski wala bisub korite ngay ciy tëgg ay concert wala yu mel noonu loolu ñi am xel ñëpp xam na nañu baaxul maanaam xattaa ba ñi amul xel sax mën nañoo xam ne baaxul le simple fait que nag léegi mu am ñoo xamante ne jàpp ñu ne loolu garaaw na parce que tout simplement dañoo gis ñi amul xel ñu bari bari bari nekk ci ak di di di wane ne baax na maanaam ak di wax waxin woo xamante ne ñu ci dañ ciy déggee ni duñ ci comprendre que ne lii bon na loolu jëm ni loolu moom mooy wane ni ñi amul xel bari nañ voilà maanaam loolu charte luñ ci maanaam li ma bëgg a wax mooy euh, am xel képp ku am xel <laughs> daa war a comprendre que ni lii bon na loolu rek laa bëgg a wax mm-hmm. et que contraire bi ñuy gis contraire bi bari loolu taxul ba ni ku am xel ku ne. war naa mën a duute ci ne lii lii nii ñuy gis di ko xool li bon la ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam muy wax daf doon jël référence xorma yi bis boobu am ak bërëb beeg ak weer bi xorma boobu la doon jël référence waaye ba pare pour wax ne yéen seen deret ak seen der seen seen ak seen alal mu maanaam noonu la noonu la amee xorma waaye tey subhaanallah xattaa ba loolu da gis koo xamante ne jàpp na ne mi ngi jéem maanaam dafay teg xel nit ñi di leen ne leen moom jëmmi rek la fekk deret nit ñi xara wala ak deru nit ñi du ko euh, du ko laal wala boog jëmmi la fekk mu koy laal mooy wane ne moom am kon yeneen yi ci des du du du ko ŋàññi maanaam du ŋàññi yeneen i xaram yi nii def parce que parce que euh, deru nit ñi mi ngi ci mais dañ ko war a wax ne ko yow sa wax jooju maanaam ñaar yëpp a bon parce que nee na du du tere maam ki naan sàngara nee na daf ko miinul kese mais moom du ko du du du xas kenn du ŋàññ kenn du critiquer kenn parce que dafa naan sàngara moom daal du ko naan daal parce que miinu ko mais miin na ko rek ci way te lu tax mu ne parce que man damay jëw te jëw mi ngi nii moo gën a xaraam mais dañ ko war a wax ni ko jëw bi nga war a bàyyi te naan sàngara gi nga nga ŋàññ ko tamit ñaar yooyu yëpp lañ koy wax mm-hmm. yàlla nañu yàlla sàmm mais day wax lool mel ni comme si que li muy wax waxu ko am xel la fekk waxu ko ñàkk xel la dégg nga mu ne kon euh, gis nga ni seen bis bi euh, araamee fii baladikum ci seen dëkk bi haaza bi wa fii shahrikum ak ci seen weer haaza bi mhm. fa aadaha mu baamu loolu miraaran ay yoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam baamu ko ay yoon lu tax ndax solo gi nga xam ne moom la am solo waaw summa topp rafa mu daal di yëkkati rasuhu boppam fa qaala mu ne allahumma yow buur yàlla mu ci tubi rafet ak me ne yëkkati ko hal ballag ndax jottali na allahumma yow buur yàlla mu ci tubi rafet ak me ne yëkkati ko hal ballag ndax jottali na qaala ibn abbas na abdullah ibn abbas radiyallahu anhu maa ne fa wallazi waat naa ki nga xam ne nafsi sa bakkan bi yadihi mi ngi ci loxoom innaha naka lool de la wasiyatuhu jiñ naa ni moom muy ndénkaaneem ilaa ummatihi ci xeetam fa yubal fa fa fa fal yublir kon nag na jottali ash-shahidu kii seede al-ghaib ki nga xamante ne moom mooy ki fàddu képp ku fekke na jottali ki nga xam ne fekkewul voilà ki dégg na jottali ci déggugul ki xam na jottali ci xamagul laa tarji'u mu ne bu leen dellu mukk ba adi sama ginnaaw ku di ay yéeféer nu mu firee yéeféer gi kii du kéeféer gu mag gi waaye kéeféer gu ndaw gi lay wax yadribu muy dóor ba'dukum lenn ci yéen riqaba ba'din loosu ñeneen ñi maanaam kenn ku nekk maanaam walla mooy ngeen di reyante te lii lii lii nii bu ñu xoolee daanaka matu siècle laa lay wax nii lii yéeme mooy loolu mais matu sax genn wàllu siècle julli ñi tàmbalee di reyante deret ji di tuur maanaam waxuma la ñeneen sax waaye benn mit rek Hajjaj rey na soixante-dix mille maanaam nga boole ci ñeneen ak ñeneen nga xam te ne do ci ñii euh, hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mais dawlatul abbasiyya maanaam moom ay fitam ñoom te te attention comme ñoom waa al abbasi abbasiyya yi ñoom waa ahlul bayt lañ waaw ah, ah, pourtant ahlul bayt lañ waa kër yent bi lañ sallallahu alayhi te téerewul li yeneen bi waxoon ñoom ñoo ko njëkk a te waa ahlul bayt la maanaam lii yeneen yi yëpp ay problème la maanaam est-ce que léegi waa ahlul lañ kenn waru wax dara yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko njëkk a enfreindre li mu wax ñoom ñoo ko njëkk a enfreindre waa Banu Umayya ñoo jiitu woon ñoom it lañ def ak ñeneen ak ñeneen te lii lii mooy période salafu salih mooy période bi gën ci période yi maanaam kon jamono mën naa baax lool ay nit ñu doy war nekk ci yilif yilif ko ci àdduna yàlla nañu yàlla sàmm maanaam yii yëpp yu mat a bàyyi xel la maanaam moo tax daa iman mbir yi moom dañ ci lenn lañ koy tënk lu alxuraan wax lan la sunna wax keneen ku mën a doon ak koo mën a doon nag say wax dañ koy jël rek dugal ko ci scanner boobu peese ko ci foofu bu doyee bu amee résultat yu baax baax na bu amul résultat yu baax yow ak sa wax ak say jëf yéen ñëpp fële lañ leen di sànn ak koo mën doon santal lu la neex dëkkal fu la neex melal lu la neex sa bàyyi na doon ku la neex xatta ba ni sax surtout yenent bi nga sallallahu alayhi wasallam parce que bi ñu lay jox yenent bi moo tax sallallahu alayhi wasallam te nag bu ñuy sàmmoonteeg sax xorma ba ñàkk respect yenent bi sallallahu alayhi loolu duñ ko def voilà loolu moom daa war di leer daa iman Euh, ndax bu ma bëggee sàmm benn car ci garab ba tax ma damm garab gi ci boppam ci suuf ndax damaa bëgg sàmmonteeg benn car seen bi loolu boroom xel du ko def bu ma bëggee sàmmonteeg koo xamante ne dama ne kii dama koo fonk parce que yeneen ci saasam parce que jullit la dama kaa fonk ndax jullit la parce que kon bu boobaa dama koy fonk ngir parce que jullit la mais mu bëgg sàmmonteeg ay mbiram ba tax ma yàq diine l'islam bi ci boppam loolu yanuwul maanaam kii ne mu ko bëgg a fonk ngir ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ngir ne deretam la mu bëgg koo fonk bëgg a sàmmonteeg loola ba tax ma yàq diini l'islam loolu tamit yenuwul maanaam maanaam li yenu maanaam mooy yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam laajte ku buuti ku ku dëppook moom baax na ku dëppoowul ak moom baaxul bu fekkente ne sëtam nga ma fonk la ngir yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw nga dëppoo ak moom liñ fi indi ci kaw nga dëppoo ak liñ fi indi boo nekkee maanaam damaa tudd yenente bi sallallahu alayhi wasallam pour wax ne ku dul yenente bi maanaam ñun baa bi awla maanaam a priori a fortiori plutôt hadith bi kon imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ñu ne ko hadith dafay ne hadith numéro six mille huit cent soixante-neuf ak sept mille soixante-dix-neuf euh, daf bokk ci imam al yi mu yétu mufradatu Bukhari anul mus an muslim maanaam wëlif imam muslim rahimahullahu taala euh, imam at-Tirmidhi moo ko indiwaat ci ashaabu kutubu sitta muy hadith numéro 2193 la ko indi imam Ahmad indi na ko hadith numéro 2036 kon ñu gis na hadith wa ashaabu kutubu sitta ñaar rek ko indi mooy imam Bukhari imam at-Tirmidhi amma imam muslim Abu Dawud imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp indi wuñu ko rahimallahu jami' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi al-kitaab ilayhi haddathana Hafs Euh, ibnu Umar mooy ibnu al-Harith ibnu Sakhbara al-Azdi an-Namiri rahimahullahu ta'ala muy Abu Umar al-Hawdi al-Azdi bokk ci fukkeelu génération bu génnaat na deux cent vingt-cinq mi année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon waa Basra mu ne qaala haddathanaa Shu'ba muy ibnu al-Hajjaj mu ne qaala akhbaranii Aamir muy ibnu Dinar al-Makki mu ne no qaala nee na sami'tu Jaabir ibn Jaabir ibn Zayd mooy al-Azdi al-Yahmadi rahimahullahu ta'ala euh, Abu Sha'thaa rahimahullahu ta'ala Abu Sha'thaa Euh, moom gisoon nañ ko tamit mu ne xam na qaala sami'tu dégg naa ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qaala mu ne sami'tu dégg naa nabi yonent yaxtubu muy xutba bi Arafat ci Arafat muy tamit dañuy xutba ci Arafat ko gisee woon ne xutba boobu dañ koy def taaba'ahu euh, ki nga xam ne moom moo topp maanaam ci wax jooju maanaam Euh, indi hadith bi moom ci boppam euh, ànd ak moom ak Shu'ba ibn Hajjaj mooy ibn Uyayna muy Sufyan ibn euh, Uyayna al-Hilali rahimahullahu ta'ala mu ne an Amr muy ibn Dinar maanaam kon da gis ne dégg na Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam xutba ci ca Arafat maanaam kon loolu dàqantewul ak xutba yi nga xam ne moom mooy bi maanaam bi weesu mooy ne ñaar yëpp am na. am na Arafat maam ngir ne imaam Bukhari laa day bañ nga jaawale ko ak bële maanaam hmm. ne jàpp ne xadiis Seydina Abdullah na Abbas bële radiyallahu anhu daf doon wax lan xutba bi mu xutba ca Minan yow parce dafa am yu mu wax ci Minan foofu mooy wax ji mu wax nii te loolu dafa nuroo la mu waxoon ci Arafat maanaam nga bañ day bañ nga jaawale ko nga foog ne du même wax ji hmm. voilà parce que nuroo leen voilà loolu moom moo tax day bañ nga boog nga jàpp ne wax bi mm-hmm. euh, hadith bi imaam Bukhari moo ko indi fii la ko indi te waa ashaabu kutubu sitta moom rek moom moo ko indi jamii' ne qaala bil isnaad muttasil fil kitaab la haddathanaa Abdullahi ibn euh, Muhammad moom mooy al-Musnidi mu ne qaala haddathanaa Abu Amir mooy Abdul Malik Abu Amir rahimahullahu ta'ala al-Qaysi al-Aqdi wa Basra Makki Ah, bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi gën ah, ah, génn àdduna deux cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Qurra mooy ibnu Khalid as-Sadusi Abu Khalid dañ ko wax Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-benn génération bi génn àdduna cent cinquante cinquante cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Muhammad ibn Sirin di imaamu waa Basra rahimahullahu ta'ala al-Ansari annahu qaala akhbarani Abdurrahman ibn abi bakra euh, mooy abu bahr dañ ko wax abu hatim as-saqafi al-basri euh, rahimahullahu taala di doom ci sayyidina abu bakra radiyallahu taala sahaaba boobu mooy nufay ibn al-harith as-saqafi radiyallahu taala anhu moom euh, kon abdurrahman ibn abi bakra bi mi ngi bokk ci ñaareelu génération ñaareelu tabaqa bi génn gane adduna quatorzième année génn adduna quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi eh, wa sallama am nañu ne quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna am nañu wax leneen eh, mu ne an Abi Bakra muy eh, radiyallahu ta'ala anhu sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Nubay Nufay ibn al-Harith radiyallahu anhu wa ak benn waay boo xam ne afdalu moo gën fii nafsi ci ci man min Abdurrahman ci Abdurrahman boobu te moom mooy Humayd ibnu Abdurrahman al mooy al-Himyari Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari rahimahullahu taala moom eh, gisoon nañ ko moom tamit ci ñetteelu génération bu la bokkoon bi waa Basra rahimahullahu taala an Abi Bakra mu jël Seydina Abu Bakr radiyallahu taala mooy Seydina Nufay ibn Harith as-Saqafi radiyallahu taala waa Basra nekk eh, bokk ci première génération bi maam ndax saxaaba yi la ba radiyallahu taala anhu génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala nee na xatabanaa xutbal nañu an-nabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawm an-nahr bi sub Tabaski qaala moom mu ne na ndax xam ngeen ayu yawmin ban bis lañ nekk ban bis la haaza bi xul naa ñu ne ko allah bur yàlla wa rasul ak yente bi xam maanaam yàlla ak yente bi saa sam ñoo xam fa sakata mu daal di noppi xatta mbéte naa ñun njort annahu naka moom sayu samihi dana ko tudde bi ghayri ismihi ci beneen tur bu bokkute boobu mu ne alaysa xanaa du yawman nahri bisub tabaski xul naa ñu ko balaa ahankay qaala mu ne ayu shahrin ana ban weer haaza lañ nekk maanaam ban weer lañ ne xul naa ñu ne ko allah bur yàlla wa rasulullah ak yéen daan saasam alam ñoo gën a xam maanaam kon lii day day day day firi waxu sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma maanaam mooy kon bii moo gën a yaatal mooy ne daf ne leen leen xanaa du bis bii la ñu ne ko waaw mu ne leen bis bii bis lan la mu ne leen bis xaraam la maanaam loolu maanaam loolu lañ leen di boole maanaam mooy daf leen a laaj ban bés lañ ne ñu ne ko ah yàlla ak yéen ñoo xam de ñu ne xanaa mu ne xanaa du bisub tabaski ñu ne ko hankay parce que ñoom dañoo demoon boobu yàgg ne non xam naa dañuy ragal mu tuddee ko neneen mhm. mu ne ko ne na bis du bisu ñu ne ko waaw mu ne leen ban bis ko waaw ab bis bu xaraam la maanaam bis bu ñu normal la mhm. voilà maanaam noonu la ñuy boolee wax jag wax sayyidna Abdullah ibn Abbas a ta'ala anhu mu ne qul fa dégg nga na mu ne qul naa ñu ne ko balaa ahankay qaala mu ne ayu shahrin ana bar weer hada lañ ne qul naa ñu ne ko allah bur yàlla wa rasuluhu ak ndawam ni sallallahu alayhi gën a xam fa sakata mu noppi hatta zannan naa mbete ñu njort annahu naka moom kat say sami dana ko tuddee bi ghayri ismihi ci beneen tur bu dul bi fa qaala mu ne sa xanaa zul hijja zul hijja zul hijja lañ ne qul naa ñu ko balaa ahan kay qaala mu ne ayu baladin ban ban dëkk haaza lañ nekk ni fa qaala yenente bi sallallahu xul naa nee na xul ñu ne ko allah bur yàlla wa rasul ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam alam ñu gën a xam maanaam loolu tamit ci teggin la bokk maanaam ah, xataa ba ñoom ñii xamoon nañ ni bis bi nii la tudd bis bi kii weer wi nii la tudd dëkk bi nii la tudd loolu ñëpp xam nañ ko maanaam loolu jarul sax ngay xam-xam pour xam ko maanaam jarul ngay nekk saxaaba ah, pour xam ko waaye terewul maanaam teggin gi ñu am moo tax ñu ne ko ah yàlla yent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ko ñu jël lépp delluwaat ko ci bi sallallahu alayhi te loolu day tegtale te ñoom ñëpp ko ko wax maanaam ñoom ñëpp kenn nekk fii di di wane ne xam nga maanaam ah, loolu day day war te teggin gi ñu bokk am ñoom ñëpp radiyallahu anhu maanaam eh, mu ne ko xul na ñu ne ko allah bur yàlla wa rasul ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam parce que loolu dafa am beneen njariñ bu ci nekk moom mooy eh, mooy eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën na leen a xamal wax loolu ba pare xamal leen luñ ca xamutoon maanaam loolu yëpp mën na cee ne dégg nga fa sakata mu noppi hatta zanna métañ njort annahu nako moom say sam nii dana ko tuddee bi xëy ris nii ci ludul turam xaala mu ne alay sat xanaa nekkul bil balad bil ci dëkk bi xam ne xaram mooy dañ ko ormal xul naa ñu ankay balaa xul naa ñu ne balaa ankay xaala mu ne fa inna li wér bu wóor mooy dimaakum seen deret wa amwaalakum seen alal alaykum nekk na ci yéen xaraamun di lu ah ka xurmati kéem ni mu xaraamee yawmikum seen bis haza bi fii shahrikum ci seen weer haza bi fii baladikum seen dëkk haza bi te lii day teg ci ne maanaam xadiisu euh, Seydina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu lu wér la bu njëkk ba maanaam du jaawale wu ko ak beneen xadiis bi nga xamante ne moom lay bañ nga jaawale ko ko mooy bi nekk bisub Arafat ah mu ne ilaa yawmi maanaam te lii dafa xaraam ci yéen ilaa yawmi ba bis nga xam ne na moom ngeen di dajeek rabbakum seen borom alaa waawee hal ballaxtu ndax jottali naa xaalu ñu ne naam waaw mu ne xaala mu ne allahumma yóbbur yàlla ishad seedeel maanaam kon di gis ne bi mu laajee ndax jottali naa nit ñi dañ kaa tontu ne ko waaw jottali nga dëgg-dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam jottali nga parce que jot nañ maanaam jot nañ sa xam sa jàngal sallallahu alayhi wasallam xaalu euh, ñoom ñu dégg nga mu ne euh, fal yu balli euh, fal yu balli na nga na jottali ash-shahidu ki fekke al-gha'iba ki fàdd ki ki ki ki ki fekke na jottali ki fàdd maanaam ki dégg na jottali ki déggul ki xam na jottali ki xamul fa rubba aka bari wala mën naa jàppandi na lool jàppandi na lool mu ballighin aji jottali aji jottali aw a boo xamante ne wala boog mu ballaxin ku ñu jottali mu ballaxin ndax bu doon mu ballax mooy aji jottali mu ballaxin ku ñu jottali aw a koo xam ne mooy gën a peeg mooy gën a nekk ndax min saame en ci ki dégg maanaam te loolu moom mooy règle xam-xam règle xam-xam du charte ci ne ki la jàngal moo la ëpp xam-xam déedéet charte wu la ci ne ki la jàngal moom mu dalaa jottali xam-xam bi yow mën nga koo ëpp xam-xam après maanaam bu doo te loolu loolu tamit beneen mbir la maanaam ah, kii borom xam-xam la aussi kenn mënu koo dab loolu wérul lu tax mënuñ ko dab ah, léeg-léeg <laughs> maanaam loolu daa bokk yi ñuy tënkee bopp nit ñi maanaam dañ leen koy tënk ba ba nga xamante ne ay nilaar rek la ñuy jóg. maanaam bu ñu paree rek beneen nelaar judd judd lu tax na génération génération nelaar lay créé parce que dañ lay gëmloo ne la yow nimo bi déjà yow ki nga teseel borom xam yi nga jamonoonteel yow wala boog ñi nga am na ñoo ñëw tuuti avant yow maanaam génération boobu niveau bi ñu am déjà mën na bañ a nekk niveau bi gën a bu bu kawe trop trop yow buñ la gëmloo ne la déjà yow kooku rek mënoo koo dab maanaam yow déjà bàyyeeku nga. Mm-hmm. maanaam bàyyeeku nga xeetu bàyyeeku gu metti koo xamante ne yow fi mu toll dootoo demati abadan dootoo demati abadan dootoo gëstooti te lépp loo xamante ne jugee na ci ñoom da ngaa jàpp ne maanaam loolu ak alxuraan ñoo yem moom maanaam ndax ay wax la yoo xamante ne yow xattaa dangay dem ba gëm sax ne ki nga xamante ne day jabatu kese di kebet kooku yow da ngay daal di gëm ne kooku noonu rek maanaam maasum la maanaam xam-xamam xam-xam bi mu yor maanaam comme day kebatu kese maanaam day wax du tegu ci dara wax gi du tegu ci dara waaye jëm mi waxam rek yow da nga koo jàppee xam-xam loolu moom moo indi ba léegi nii la léeg nga gis ñoo xamante ne maanaam ñun suñu dëkk yi loolu da cee feeñ carrément ñoo xamante ne jëm mi rek euh, tey bu ma lay nettali ne la diw sàngam moo diw sàngam ak diw sàngam ànd nañu place sàngam naan fa ataaya jëm mi waxtaan jooju yow jàpp nga ko xam maanaam jëmmi rek ne sëñ diw bi sàngam moo taalibeem sàngam ak sàngam dem nañ attaay naane attaayu borom sàngam loolu rek jëmmi jëmmi mbir wax jooju xam-xam la maanaam da gis ku koy nettali jàpp na mi ngi nettali lu mag fekk loolu moom moo man mii ma demoon naane ji attaaya ñoo yem képp amul dara lu ci lu ci amul dara lu ci aju maanaam loolu tamit <laughs> loolu loolu lu ma ta bàyyi xel xam-xam mooy lan li Imaam Shaafi'i wax kullul ulumi siwal ah, ah, ah, kul kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al haditha wa illa al fiqh fi diin al ilmu ma qaala fihi an-naas haddathana wa ma siwahu fa waswasu shayatin xam-xam yëpp mooy loolu lu dul alquran maanaam dalay dalay maanaam mbir la bu lay soxlaal nii rek mu nekk xeetu bavardage maanaam ba fardage ma loo xamante ne nit ki day kebatu rek ba mu des xadiis ak xam-xam bu wër bu tegu ci diine bu bu bu fiq bu leer yàlla lii la bëgg lii la digle lii la tere lii moo baax lii moo bon lii mooy tax ma xam gëddu sama borom subhaanahu wa taala lii mooy tax ma xam kan moo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak xadiis yi nga xamante mu ne moo tax xam-xam mooy yi nga xam ne nit ñi dañ ciy wax ne kii moo ñu nettali kooku nettali kii nettali ba mu ne yenente bi nee na sallallahu alayhi wasallam loolooy xam-xam yenente bi nee na mooy xam-xam sallallahu saa yu ñu laaj gis nañ ko ci hadith yu bari ku am xam-xam ci nangam dañ naan yenente bi sallallahu alayhi wax na ci nangam mu ne loolooy xam-xam yeneen yu dul yooyu fa waswaasu shayaatin ay jax-jaxalu seytaane kese la ñuy kebatu seytaane di leen inspiré ñuy rafet wax rek ñu di kebatu amul lenn lenn lenn luy xam-xam ci wax yooyu yëpp bépp wax boo xamante ne doo ci léegi yàlla nee na yenente bi nee na sallallahu alayhi wasallam euh, wax jooju xaqiqatan du xam-xam xaqiqatan du xam-xam voilà moo tax nga gis ne euh, euh, imam ahmad masalan buñ doon wax imam Ishaq ibn Rahowi xam na ne ko nañ dem ci sa imam yi ñu jàng ci moom voilà nañ dem nañ dem ci imam Shafi'i ñu jàngee ci moom parce que moom njàngale moo ëpp njariñ parce que moom dina jël parce que euh, dëgg la ni ulumul isnad dina la rëcc mais moom xam-xamam non seulement day tegu ci alxuraan ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais lépp lu mu lay wax maanaam bu génnee alxuraan bi ba indi xadiis bi ba pare lépp lu mu la ciy wax jàngat yi mu la ciy génneel loolu doo gis ci yeneen sëriñ yi même bu fekkente ne moo gën a nekk xale mais xam-xam ciy génnee day leer te bu boobaa dina la jariñ te loolu beneen mbir la tamit mooy tiir yi yaa ngi fi bëri nañ léegi mais tiir yi yii yëpp yëpp yëpp xës xës nañ ko ba am ko maanaam booy sax ko xam-xam jarul ngay soxlawuloo ku ëpp maanaam ku gën a nekk mag soxlawuloo ku gën a bëri euh, maanaam koo xamante ne bu lay nettale da lay nettale rek li nga xamante ne yow ci mën nga koo xamal sa bopp parce que tiir yaa ngi fi li ëpp solo moom mooy ki nga xamante ne tiir yooyu maanaam da koy exploiter maanaam day exploiter téere yooyu xam-xam boobu daf koy mën a exploiter wala nan lañ koy exploiter loolu moom mooy mbir maanaam mënoon na ñëw too haddathana ni qaala haddathana diw qaala haddathana mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam après hadith bi a mais su amul njàngal amul amul amul ne ah lii lii lay tekki wax ji nii lañ ko déggee borom xam-xam yi nii lañ ci wuutee mais wax ji kat nii la amana mais loolu su ci amul lan mooy njariñu ñu toog fii naan haddasana ku nekk day jël Sahih al-Bukhari haddasana dem jël euh, traduction bi liir ko du wala ah voilà loolu mooy ruba mu moo tax moo tax <laughs> voilà wala fala tarji'u kon bu leen dellu ba at yi sama ginnaaw ko faaran di ay yéefér lan lay doon mu ne yadribu muy dóor moo tax yi kufru bi comme di te maanaam doona kufrin voilà ndax euh, li Alxuraan wax fa man ufiya min axiihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi koo xamante ne sa mbokk daf koo jéggal maanaam sa mbokk min axiihi shay'un dara dégg nga maanaam te loolu mi ngi ko doon wax ci ku ñu rey kon mooy na ne rey gi nit ki rey jullit bi nekk tax dugalu ko ci génnewu ko ci l'islam ak wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu bu ñaari kuréel ci jullit ñi day reyante wala di xeex loolu moo ne ne kon génnewu leen ci l'islam waaye kii furun du la kufrin la moo tax yéen tamit saa seen loolu moo ne mu ne kon nag bu leen dellu di nekk yéeféer maanaam yor jikko yéeféer yi parce que yéeféer moom mooy jikko woo di rey jullit ñi te du ci am dara lu mu ciy seet yéen bu leen jikko woo boobu jikko yadri bu muy dóor baabu kum leen seen riqamu baabu ñu loosu doq ñeneen ñi maanaam nga gis gaa yi dañuy dóor doq gaa yi amuñu ci benn état d'âme duñ ci am sentiment laa lay wax nii amuñu ci yërëmat amuñ ci seet amuñu ci kii waa ji dafay compromettre suñu ay intérêt dañ dagg bopp bi nga xamante ne jëmmi wax naa d'accorduma te loolu xilaafa banu umayya gisoon nañ ko ci ci jamono banu abbas euh, gis nañu ñoom ñoom imaam yu màgg yi euh, musiba yi leen dal ci fitnatu xalqul qur'an nangam ak wax yu mel noonu ak yeneen ak yeneen ak yeneen i xeeti musiba yoo xam te ne day dal jullit ñi fi mu toll boo xoolee euh, li doon dal jullit ñi Turquie wala Tunisie wala feneen ak feneen mais du ay yéeféer ñoo leen ko teg ay jullit ne ñoom ñoo leen ko teg voilà amoo droit xataa ba euh, euh, bu bu ñu jullee ba pare saa boo toogee ci jàkk ji bu yàggee dañ dañ leen indil ay problème jigéen ji bu muuroo dañ koy fiché boo yoree sikkim dañ lay fiché wala sax boog ñu jàppale buddi ko. te ah, voilà ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yëpp gars yi dañ koy def te dara dara dara dara dara taxul lu dul bañ ñu ne gars yi bu ñu yore kii wóorul parce que l'islam la ñuy appliquer bu ñu yore yéegee ci nguur gi kon nañu rey ñëpp maanaam nañu nañu maasa la ñëpp soit da ngay dinañ la may rek nga dem julli jéeg yooyu ah, ah, nga gis ci sax ñoo xamante ne dañ la maanaam dañoo dem ba nga xam ne dañuy instaurer ni masalan saar bu mel ne qul yaa ayyuhal kenn du ko jàngale ci école yi xam dañuy jàngale saar yéen eh, waaw qul yaa ayyuhal kaafiruuna kenn du ko jàngal parce que ne day indi noonu diggante nit ñi maanaam gis nga état d'esprit boobu nga xamante ne moom la affaire am te loolu yàggu la mooy yi bu benn aali bii rek bi benn aali nekkoon mais xoolal ni ko yàlla na toog arabe nord yi dañ ko daan tere maanaam duñ ko yëkkati ci kaw doo ko duñ ko dóor gaa ko war a mu ko dégg ci kaw muy muy son bi day sonalaate xeet yooyu mais Arabie saoudite lañ la la dem lañ ko la la kii foofu moom dana dégg noonu tous les jours daan <laughs> nañu yàlla sàmm ak yeneen ak ñaata ñaata jullit euh, lañ lañu sonal parce que tout simplement mais Algérie nguur gi nga xamante ne moom la fa l'islam yoroon parce que dina gagner élection yi France ak ay mbokkam mais du ci dal élection yi mënuñu ko gagner ba pare ñoom ñu ne jullit ñuy ñuy gaj jullit ñi parti wu l'islam mu war a gouverner loolu man gane xam ngeen problème Algérie bi noonu la dem début année quatre-vingt-dix yi loolu rek indi problème bi gars yi naan woy gars yi terroriste lañ nangam nangam mais lan lañ bëgg ñoom bu ñu leen ko defoon fii Macron gañe ñu ne oh, non non Macron moom mënta gouverner euh, euh, Macky Sall ne Macron du loolu xel xalaat na ko parce que tout simplement moom parti moom noonu noonu ñun ànduñ ci léegi gars ñu fexe ba gouverneur wut di kaas di jóg di kii ñu ne ay terroriste la loolu yan na maanaam waa FIS waa FIS mais ak ah, euh, fële Palestine même chose moo fa Hamas gane gars ne non non non non non lii ñun non non affaire ànduñ ci. te élection yi ñoom règle démocratique yi ñu tëral moom lañ teg ba bañ gañ ma léegi lan lañ bëgg leneen te loolu ay jullit ñoo ci jàpp pour mu sotti yii yëpp ay jullit ci jàpp pour mu sotti yàlla nañu yàlla sàmm hmm? maanaam kon lool mooy wane lii jub yi fiir parce que yéefiir yi ñoom ñoo mel noonu ci jullit ñi mais yéefiir yi mais jëf ci jëf boppam jëfu yéefiir la xadis bi imam Bukhari no xadis numéro 67 moom ah naka noonu xadis numéro 105 dina ko indi xadis numéro 4406 5550 6869 7078 ak 7447 imam Muslim na ko xadis numéro 1679 ñaari yoon imam Nasa'i na ko xadis numéro 4130 imam Ibn Maaja na ko xadis numéro 233 imam Ahmad ibn Hanbal euh, indi na ko Euh, moom indi na juróom ñetti yoon kon ni gis na hadith bi ashaabu kutubu sitta euh, ñëpp indi nañ ko ba mu des imam Abu Dawud ak imam At-Tirmidhi rahimallahu al na qaala bil isnaad al-muttasil fil kitaab Abu Musa az-Zamin mu ne qaala haddathana euh, Yazid ibn Harun ibn Zazi ibn Zazan tamit uh, Abu Khalid rahimahullahu ta'ala as-Sulami uh, al-Wasiti rahimahullahu ta'ala di Bukhari wal asl gane àdduna 117 année gina gëna àdduna 206 année gina ga daante bi sa mu ne qala akhbarana Asim Muhammad ibn uh, Zayd muy al-Madani an abihi mu jële ci baayam mooy Muhammad ibn Zayd ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab muy Abu Abdullah aw di Abu Asim tam daqan salam bokk ci ñetteelu génération nekk waa Madina tam a ala a afdalu salatu wassalam maanaam nekk ci waa kër Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu euh, di sëtu di sët ci Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu voilà mu ne an ibnu Umar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma qaala nee na qaala wax na nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam atadruna ndax xam ngeen ayu yawmin man bis hada lañ nekk fii nii maam bis bi qaalu ñu ne ko Allahu buur yàlla wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam alam ñu gën a xam fa qaala mu ne fa inna naka bis bi hada bis bi yawmun haramun bis bu ñu xormal la afa tadruna ndax xam ngeen ayu baladin ban dëkk hada lañ nekk qaalu ñu ne Allahu buur yàlla wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam alam moom ñoom ñoo xam qaala mu ne baladun dëkk la boo xam ne xaraama buñ xaraam la afa tadrun ndax xam ngeen ayu shahrin ana ban weer hada bi lañ nekk qaalu ñu ne allah bur yàlla wa rasul ak ndaw mi sallallahu alayhi wa sallam ñoo gën a xam qaala mu ne shahrun xaraam weewuñu xormaal la qaala mu teg ci ne mu ne fa inna allah naka bur yàlla xarama xormaal na alaykum ci yéen wala boog dafa xaraamal alaykum ci yéen dimaakum seen deret wa amwaalakum seen alal wa aaraadakum ak seen der ka xurmati kem ne mu ormaale yawmakum seen bis hada bi fi shahrikum seen weer hada bi fi baladikum ci seen bés ci seen ci seen dëkk hada bi wa qaala Hisham ibn al-Ghaz euh, muy ibn Rabi'ata euh, Sami rahimahullahu ta'ala di waa Dimashq di waa ginnaaw ga mu nekk waa euh, Baghdad yi moom ci septième génération bi la bokk génn àdduna cent cinquante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi mu ne qaala akhbarani Nafi' muy mawla ibn Marwan ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma moom mu ne annahu qaala waqafa taxaw na an-nabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawma an-nahr bisub Tabaski mooy gis nga gisu pexe ci diggante jamara yi maanaam sànni jam fi ñuy sànnee ci diggante boobu foofu la taxaw maanaam kon xam nañ ni euh, ci kaw naaga la woon léegi xam nañ ban place la minaan ci diggante jamra yi dégg nga fil xajjati ci xaj aj euh, allati bi nga xamante ne xajja bi haa bi hada maanaam xajja moom la ajoon bi hada ci xadis bi maanaam moom la nekkal daal wax xadis bi wa qaala bu daal ci teg ne Euh, bis bii de yawmul hajjil akbar mooy bisu aj bu mag bi fa tafiqa mu daa di jóg nag moom annabi yent bi sallallahu alayhi wasallam yaqulu di wax ne allahumma yóbbur yàlla mi turi rafet yi ak yi mel lu yëkkati ko ishat seedeel wa waddaa mu daa di tàggoo ak annaasa nit ñi nag fa qaalu mu ne ñu nag hada hadihi lii day hajjatul wadaa mooy hajjatul wadaa mooy aju tàggoo gi ak comme hadith sayyidina Al-Miqdad ibn Sariyya radiyallahu anhu wa azana nabi sallallahu alayhi wasallam wa azan shadidan maanaam daf ñoo euh, xupp xupp gu méttee métt ñu ne ko ka ñu ne ñu ne ko ka annaha xutbatu wadaa lii daf mel ni xutba tàggoo la maanaam eh, ci lañ ko laaje mu ne alaykum bi sunnati wa sunnati xulafaa'i raashidiin mu ne man la ya'ish minkum euh, fa sayara ixtilaafan kasiiran fa alaykum bi sunnati wa sunnati xulafaa'i raashidiin al mahdiyyiin min ba'di abbu alayha bin nawaajid voilà wa iyyakum wa mubtada wa muhdathatul umuri fa kullu muhdathatin bid'atun dalala voilà ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu la mais ah buñ ne ko ni ngi tàggoo ñu kon dénkuñu fa awsina mu ne maa ngi di dénk sama sunna ak sama sunnay xulafaa rashidun na ngeen ko ngànk ak seen dëgëj yi maanaam dëgëj mooy moo la mooy fi nga xamante ne foofu ngay sàqamee mm-hmm. xam nga moo gën a sori ci bëñ yi jëlal buumu sunna alxuraan ak sunna nga nga ngoy ko foofu nga jàpp ko nga nga nga jàpp ko foofu nga teg nga nga ŋànk ko bul ko bàyyi voilà parce que boo ko jàppee foofu bu rëccee balaa moo yegg ci yeneen balaa moo rëcc carrément yeneen bëñ yi nga yeneen bëñ yi jàppaat ko bu ko defee boo xawee foofu nga dugalaat ko waaw loolu mooy nga jàpp ko foofu voilà bu leen ko bàyyi. sunna bi sama sunna ak sunna xalifay ra xulafaa raashiduna yi bu leen ko bàyyi bu leen ci de kenn génne bu leen ci dara génne waaw ñooñu la yàlla jubal sama ginnaaw sama ginnaaw ñooñu yàlla moo leen inspiré lu ñu wax lu ñu def noonu la na ngeen leen ngoy na ngeen ngoy sama sunna boobu te na ngeen moytandiku mbis yi mbir yi ñuy sos yi ndax yi ñuy sos yépp ay bid'a yu bon lépp lu ñu sos nga xool ko gis ne wuute nag diine rek xamal biddaa bu bon la voilà xadis euh, bi imam Bukhari na ko xadis numéro quatre mille quatre cent deux dina ko indi ba xadis numéro six mille quarante trois six mille cent quatre-vingt-cinq imam Ibn Maaja na ko xadis numéro trois mille cinquante-huit mu bokk tamit ci xadis yi imam Bukhari wéetu ak imam